أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الإمام حجة الإسلام أبو زكريا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 وعن سهيب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم فيقولون alam tubayyid wujuhana alam tudxilna aljanna wa tunajjina min annar qaal fayakshifu alxijaab famaa u'tuu shay'an ahabba ilayhim min annadari ilaa rabbihim azza wa jalla rawaahu muslim rahimahu allahu ta'aala kon al imaamu alxaafidu an-Nawawi rahimahullah mu dikkaat ñun ci fi nga xam ne moom lañ yemoon ci li nga xamante ne mooy uh, kitaabu riyaadu saalihiin ñu ne woon ci chapitre bu mujj di chapitre trois cent soixante doon wax baabu bayaani ma a'adda allahu ta'ala lil mu'miniina fil janna di wax li nga xamante ne moom la borom bi tabaraka wa taala préparel waajal ko way ngëm yàlla yi fi nga xamante ne mooy aljana ja'alana allahu min sukkaaniha amin ci suñu jotaay bii ñu génn gisoon nañu xadis mille huit cent quatre-vingt-quinze mu ne woon wa an jarir ibn abdillah albajali radiyallahu ta'ala anhu annahu kunna inda rasulillah Allahu akbar sallallahu alayhi wa sallam fa nadara ila alqamari laylatal badr walillahi alhamdu wal minna gisoon nañ ko bon raccourci ko lool foogoon nañ ne euh, démb lañ doon pare téere bi complètement euh, parce que hadis la buñ gisoon dañoo waroon a tudd rek def euh, defuñ taxrij bi def li nga xamante ne mooy euh, lëkkaale bi bi mu am ak bunt bi jàll ci dernier xadiisu kitaabu Riyâdous-Sâlihîne muy xadiis bi ñu jàng léegi muy xadiis mille huit cent quatre muy xadiis Seydina Suhayb ar-Rumi radiyallahu waaye nag borom bi euh, neneen la ko dogale waaw parce que euh, comme ni ma leen ko waxoon daa loo xam ne manu ma woon a manuñu woon a continuer quoi moo taxoon ñu arrêté woon foofu la ko pour tey muy yawmul jumaa euh, kon al imam ñu ñëw ci xadis bu mujj kon bii mooy nag suñu dernier xadis mooy bu ñu paree ci xadis bii moom amatul xadis ginnaaw jeex na jeex na téere bi dañ koy tëj pare ci jublu ci yeneen loo xam ne moom la woroom bi dogal <laughs> ci ñun insha allah muy xadis 1896 mu ne waan Suhayb mu ngi jële ci Suhayb radiyallahu anhu anna rasulallah taalibe la woon ci yonent bi saa saa mbokk ci njëkk dugg ci l'islam ne woon Quraysh mais nag bon euh, euh, euh, seen dafa duggoon allié Abdallah ibn Jud'an moo ko kii woon yiiroon waaye nekkul woon minhum ar-Rumi lañ koy wax Suhayb ibn Sinan radiyallahu anhu mu ne anna rasulallah kene ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam de qaala nee na ida bu duggee ahlul jannati waa aljana aljanna ajjana ja ja'alana allahu minhum yal nañu borom bi boole ci ñoom waaw mu ne bu loolu xewee ah yaqulu allahu tabaraka wa taala borom bi nga xamante ne nii moo barkeel te moo ëppaaleeg li ñu xamul dara di ko tuumal di ko toqal te taxul dara moom mi nga xam ne moo kawit ak kawem tàmbalewul te jógewul ca gi Allahu akbar mu ne daleen leen alhamdulilah turiduna shay'an azidukum bëggu dara est-ce que ma yokku leen dara waay fa yaquluuna waa ajjane na ko alam tubayyidu wujuhana waa borom bi xanaa leeraloo suñu xar kanam alam tudxilna al janna waaye borom bi ndax dugaloo ñu ajjana wantu na jinaa mina naar waa borom bi xanaa nekkul ne mooy fegal nga ñu préserver nga ñu wattu safara xanaa muccaloo ñu ci safara mooy xéewal yi moom ban xéewal war a ñëwaat ci kaw kaw ginnaawam ha qaala nee borom bi def fa yoneen saa saam ne fa yakshiful xijaab borom bi daal di wuññi li nga xam ne mooy kiiraay bi nga xamante ne moo taxoon ñoom doonuñ ko mën a gis mu ne bu ko defee ñu gis seen borom mu ne fama ontu waa ajjana joxuñu leen shay'an dara ahabba bu gën a neex ilayhim ci ñoom min an-nazari ci xool ila rabbihim jëme ci seen borom azza màgg na wa jallata tedd allahu akbar waaw wala azza tedd na wa jalla ta màgg na allahu akbar mu ne rawahu hadis bi soloo na ko muslimun al imamu abul husayn muslim ibnul hajjaj al qushayri an-nisaburi rahmatullahi alayhi léegi laaj mu njëgg bi mooy est ce que moom dong moo ka solo ñu ne la déedéet sëriñam al imaamu ahmad ibnu muhammad ah indi na ko ci ñeenti bërëb ci musnad bi ci musnadu al ansar hadithu suhayb andi na ko tamit ci awalu musnadil kuufiyyin hadithu suhayb ibn sinan ibn namir ibn qasit ah indi na ko foofule indi na ñeenti kii la ko indi daal ci musnad bi moom al imaamu Ahmad rahimahullah waaye al imaamu Abu Isa di taalibe imaam Muslim daal na koy indi ci abwaabu sifatil janna an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabu ma jaa fi ru'yati rabbi tabaaraka wa ta'ala naka noonu al imaamu at-Tirmidhi rahmatullahi alayhi moom moom moom moom moom solo na ko waaye al imaam Ibnu Maaja al-Qazwini rahmatullahi ala al jamii al imaamu Muslim rahimahullahu taala mu ngi ko ndi kitaabul iman baabu ithbaati ru'yatil mu'minin fil axirati rabbahum voilà waaw bi nga xam ne mooy wax saxal gi nga xam ne moom la wéy ngëm yàlla yi di gis seen borom eh, ca alaaxira mooy ca aljana eh, loolu ja'alana allahu minhum mu ne haddathana ubaydillah ibn umar ibn maysara al imaamu muslim mu ne rahimahullah nettali sëriñ ubaydillah ibn ibnu maysara al-jushamiyu mawlaahum al-qawaaririyu abu sa'id al-basri wàccoon baghdad kon al-baghdadiyu rahmatullahi alayhi si yowoon ci al-qawaaririyu ah gane àddina vers les années cent cinquante et un génn àddina deux cent trente-cinq mu ne haddathani mu ne nettali na moo Abdurrahman ibn Mahdi mu nekk ko nettali moom dong mooy Abdurrahman ibn Mahdi ibn Hassan ibn Abdurrahman al-Anbari rahimahullahu ta'ala al-Basri al-Lu'lu'i gane àddina cent trente-cinq génn li nga xamante ne mooy cent quatre-vingt-dix-huit rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Hammad ibn Salama mu jël Hammad ibn Salama ibn Dinar dinar albasariyu abou salama rahmatullahi alayhi génn àddina la 167 rahmatullahi alayhi an sabitin mu jële ko ci sabit ibn aslam albunani abou mouhammad albasariyu rahimahullah génn àddina vers les années 41 génn àddina 123 ci li gën a di siiw rahimahullah an abdirahman ibn abi layla mu jële ko ci abdirahman ibn abi layla yasar abou isa al ansari al awsi al madani al kufi mooy waajuru Muhammad ibn Abdurrahman bu siiw bi mi nga xam ne moom <laughs> noon bi ñu siiwee ci Ibn Abi Layla kii kii mooy baayam ah kii ci xilaafa Seydina Omar eh, bi Seydina Omar eh, nekkee xalifa deux ans après ci la gane àddina génn àddina la 83 am nañu wax leneen wallahu ta'ala a'lam wa ah, mu ne rahmatullah alayhi an Suhayb moom moo ko jële ci Suhayb Sinan ibn Malik ñii ne noo ibn Khalid la ibn Amr ibn Aqil ibn Amir ibn Jandala ibn Khuzayma ibn Ka'b ibn Sa'd ibn Aslam ibn Aws Manat ibn Namir ibn Qasid ibn Hanab ibnu eh, eh, eh, Afsa rahimahullah di Abu Yahya ñi ne Abu Ghassan ar-Rumi an-Namari al-Qurashi at-Taymi mawlahum dañ naan ko Taymi mawlahum Madani parce que moom wax nañ la sànq moo duggoon ak alliance ci ki nga xam ne mooy ibnu Jud'an di Abdullah ibnu Jud'ana hmm, ibnu Jud'ana kana al-hilfu manzilahu li matlidayl al-Yamani munshi al-Kalimi mooy ibn Jud'an boobu moo doon aliyu Makka eh, moom mi zaadahu Allah tashrifan wa takrima bokk ci njëkk a dugg ci l'islam moom Suhayb ibn Sinan ar-Rumi eh, Abu Yahya nga xam ne jaaykat da doon defar ay arme mooy ay jaaseek yooyu moom la kàccoor ba mag bi jëloon mbirum ba pare doon ko doon ko ñaawal ko voilà moom ñoom xabaab dañ nga doon ñaawal ak ñoom Bilaal mustazi'una yooyu ñu doon eh, ñu ñi nga xam ne ñoo leen doon saboote mustad'afuna yooyu mustahzi'una Quraysh yi paaw Quraysh yi doon saboote ñoom ñii ci lañ woon waaw jàpp ne du ñu dara ñu naan dañuy gëm ay lislaam moom nii euh, keroog bi nga xamanti ne nii ci la doon gàddaay ci la ko gaay kar ne ko eh <laughs> yow da ngaa ñëw ataytanaa su'lukan haqiira laa wax <laughs> yow sooy bi ngay ñëw fii ci suñu dëkk bi waaye yow da waaye yow da tekki woon tus doona woon dara ak waa ñàkk bu amul tus léegi nga ñëw Makka ñu fat la fi waaw amoo dara loo ñuy fayee ah li nga xamante ne nii mooy kii nga xam ne génn topp ci ñun Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam doon wal iyaazu billah ñëw indi fi diineem ju baaxul ji nga ñëw naan da koy topp ah nga ñëw naan da nga koy topp léegi ñu kaar ko ne ko léegi indi mu ne leen bu ngeen ma mooywul fekk mu doon gàddaay <laughs> wóor na foog ngeen taxaw ku ma jege. flèche yi ma yor yëpp dinaa ko décharger ci seen kaw du maay defar flèche xam ngeen <laughs> ñoom Abu Jahl ne ko de toute façon ñun liñ bëgg mooy yow nga yow nga bàyyi sa alal ji ndax bi nga fii ñoo amoo dara kon doo yóbbu mu ne baax na mu wax leen jox leen li mu yor ak ña ko yoreel dara mu dem jënd lool ci yàlla ba mu agsee daje yoreel saa sam daal di koy dab waaw ne ko rabihal bay'u Aba Yahya waaw ne ko sa njaay ma nga ma nga jaay ngir sa borom bàyyi sa alal ngir sa borom alladina ukhriju min diyarihim wa amwalihim <laughs> waaw ñooñee nga xam ne yabtaghuna fadlan min allahi wa ridwana lil fuqara al muhajirin alladina ukhriju ñooñu waaw ñooñu seen mu ne ko seen sa njaay mi tonowu la rabihal bay'u aba yahya waaw moom lay neen saa sam doon wax naan mooy mooy sabiqur ruum waaw waaw waaw moom moo njëkk a dugg ruum waa ruum ñépp ci biir l'islam waaw <laughs> mais moom à vrai waa Rum en dañ ko jàppoon waaw Naynuwaa lañ ko jàppe woon comme li al imaam euh, borom taarixul islam al imaam az-Zahabi rahmatullah alayhi di wax ne moom waa Rum dañ ko dañ ko kidnappé woon mais dëkkul woon ci ñoom waaw moom ci euh, ci surtout Namir ibn Qasit yi la <laughs> waaw waaw Naynuwaa nag di Ninive fële ci Mawsul fële ci Mawsul léegi bu weeraat ci kaw nooru Irak foofu la dëkkoon baayam euh, kii la woon <coughs> bon euh, amil amilu Kisra mooy le l'administrateur de Kisra bi ne woon foofu waaw léegi nag gars yi romains yi xam nga ñoom dañu nekkoon ci xeex ak ak Perse yi tout le temps <laughs> romains byzantins yi ghulibatir Rum yaa ngi dégg foofu fële ci ak euh, ghulibatir Rum ci suuratul Rum yaa ngi koy dégg mooy dañu jàpp na yàgg a nekk ci lool quoi léegi nag ci lañ jàppe woon Suhayb bu nii ne ko tuux waxuñ la xew-xew boobu non mooy seen yooyu doon am rek seen ku ku song ku jàpp sa moroom ku jekku sa moroom daal di dóor benn kii voilà del di replier wu <laughs> ñu jàpp Suhayb bi nag yóbbu ko ruum nag moo taxoon ñu naan ko Suhayb ibn Sinan ar-Rumi mais à vrai dire moom du loolu quoi <laughs> bokk kon ci njëkk dugg ci l'islam ba pare shahida badran wal mashahida kullaha <laughs> fekk na xare Badar ak fépp fu yeneen saa saa taxaw xare Seydina Suhayb bu mu nga ca wetam radiyallahu anhu <laughs> ah hawla wala quwwata naw ah muy Suhayb te moom nii Suhayb xam nga Suhayb keroog radiyallahu xam gisoon nañ fi xadiis bi Seydina Umar biñ ko biñ ko jamee muy waaj a faatu quoi ba Seydina Suhayb ñëw di jooy mu naan ko waa Suhayb yow da may jooy te kii yonent bay saa am ne yu'azzabul mayyit ma niha alayhi ah. <laughs> ne ko waa Zuhaybu da nga may jooy te yonent bi alayhi salaam ne eh, eh, ki nga xamante ne mooy day génn àddina mais moom boo koy jooy nii ah dañ koy dañ koy dumat dañ koy kii de ah dañ koy dañ koy mbugal waaw ah, <laughs> après bon Seydina Omar nag da ko tegoon koy parce que moom mii bokk na ci ñi nga xam ne ah. Euh, keroog bi nga xamante ne Seydina Omar ci la wax ne radiyallahu anhu bi muy waaj a génn àddina léegi mooy majlisu shura boobu ñoon mu jàpp ci woon ñoom Seydina Ali Seydina Ousmane wala Seydina Ousmane Seydina Ali Seydina Abdurrahman ibn Awf Talha ibn Ubaydillah Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhum euh, Az-Zubayr ibn al-Awwam ñooñu mën a woon yéen ñii yéene ñi nga xam ne euh, saxaaba yëpp tuufiya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa huwa anhu raad yeneen saa sam gërëm mais ñi ci gën a màgg mooy ñii léegi xilaafa gi mënula génn seen biir waaw ibnu omar nag sama doom ji day superviser day fekke rek mais mënula nekk xalifa jamono jo Seydina omar dane ki nga xam ne nag mooy jiite ci jàkkaay yonent saa salam loolu nga xam ne moom laa fi taxawal yonent saa mooy Suhayb nga wax ak bay bu mii moo doon taxawe loolee waaw allahu akbar allahu akbar waaw loolu xam nga du xam nga loolu loolu lu ndaw ah. ba kera ñuy samp xalifa Suhayb bu moo doon jiite moo doon l'imam le grand imam de Médine te Seydina Omar radiyallahu anhu keroog bi nga xamante ne ci la romb nit ñi moom mooy mooy kii siiw boobu rek nga xamante ne nii <laughs> euh, ci taraawiix yi Ramadan euh, euh, mu mu mu mu ne mu ne kii quoi mu romb gis nit ñi ñii di julli fii ah, eh, ñii di julli fii ñii di julli fii ah, eh, mu daal di eh, Seydina Omar daal leen dajale ne bon ñii de buñ leen defaloon benn kii boo xamante ne nii mooy ñoom ñépp ah, ñooy bokk boo xamante ne nii moo leen di jiite quoi moom mii la defoon mu nekk seen imaam waaw waaw akbar waaw waaw mu ngi noonee waaw ah mu ngi noonee moom mii la defoon mu ne woon seen uba imaam ak ak bon nekkuloon moom rek ak kii ñoom Seydina Ubay euh, ibn Ka'b radiyallahu ta'ala anhu wa arda waaw kon nag mu ngi noonu waaw waaw waaw allahu akbar waaw waaw Ubay ibn Ka'b Ubay ibn Ka'b Ubay ibn Ka'b la wax voilà Ubay Ubay ibn Ka'b la defoon mu jiite la waaw Ubay ibn la defoon moo doon jiite pas Suhayb moo doon jiite kii allahu akbar kon nag mu ngi noonee <laughs> allahu taala alam léegi kon Suhayb ah, ibn Sinan radiyallahu anhu mu ne moom moo solo xadiis bi kon moom mu ngi génn àddina nag ci xilaafa sayyidina wa mawlana uh, uh, uh, Ali ibn Abi Talib asadullahi al-ghalibi radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma moom ci la génn àddina l'an 38 voilà moom ci la sayyidina wa mawlana Suhayb daal di génn àddina fi nga xam ne mooy madinatu rasulillah alayhi afdalu salati wassalam te bi nga xam ne ci la génn àddina ki nga xam ne moo ko jullee mooy sayyidina mawlana mbokkam ma ndaysaan moom àndaloon Makka ci coono yeeg lépp waaw muy Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas xaalu rasulillah alayhi afdalu salati eh, wa salaam allah allah allahu akbar ci we- eh, shawwal ci la génn ànd mooy weer wi ñu génn ni le weeru kori quoi hein eh, allahu akbar Seydina Shuhayb ibn Hisham oh radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum kon nag mu ngi noonee kon moom mu ne Suhayb ibn Sinan mu ne radiyallahu anhu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala idha dakhala ahlul jannati al-jannata qaala yaqulu Allahu tabaaraka wa ta'ala turiduna shay'an azidukum fa yaquluna alam tubayyid wujuhana alam tudkhilna al-janna wa tunajjina min an-nar qaala fa yakshifu al-hijaba fama u'tu shay'an ahabba ilaykum min an-nadari ila rabbihim azza wa jalla imaam muslim alhamdulilah am lu mu teg ci suuf mu ne haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba mu ne nettal nañu Abu Bakr ibn Abi Shayba di Abdallah ibn Muhammad ibn Abi Shayba borom musannaf Abu Bakr al-Absi mawlahum al-Kufi al-Wasiti al-asl gane àddina 159 génn àddina 235 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Yazid ibn Harun mu ne kii nettal moo Yazid ibn Harun ibn Zazi al-Muallim al-Bukhari al-Wasiti ñi ne Wasiti la nu mu ko non Sulami Abu Khalid as-Sulami al-Wasiti al-Hafiz ñi ne noo Bukhari al-asl la rahimahullahu ta'ala gane àddina 117 génn àddina 206 rahmatullahi alayhi an Hammad ibn Salama mu jël ko Hammad gis nañ ko sànq ibn Salama rahimahullah bi hadha al-isnad wa zada ci sanad bi mu yokku ji thumma tala hadhihi al-aya nee na ginnaaw gu mu jàng aaya bi lilladhina ahsanu al-husna wa ziyada waaw nee na mu jàng aaya bi ginnaaw gi lilladina ahsan ñeel na ñi nga xam ne ñoo rafetal waaw alxusna la gën a taaru wa ziyaada ak ndollent mooy xadiis euh, euh, euh, mooy aaya ba nekk suuratul yunus insha allah nañ ci ñëw alayhi salaatu wa salaam ah wala yarhaqu wujuuhahum qatarun qatarun wala zilla ulaa'ika ashaabul jannati hum fiihaa xaalidun allahu akbar lilladina ahsanul xusna wa ziyaada loolu la jàng waaw mais dina am ajjana teraanga yi fi jot a gis yépp fii ci li borom bi préparé ajjana wa ziyaada ndollante ga mooy lan an nazaru te loolu yeneen saa dañ ko gis tamit insha allah a hadith yi nga xam ne ñooy wax ne yeneen saa salaam moo ne loolu mooy an nazaru ila wajhillah ila wajhil karim xool bi nga xam ne moom nañuy xool ci borom bi jëme ci borom bi tabaaraka wa taala kon hadith baa ngi nii al imaamu Nawawi bala ñuy ñëw ci lëkkaale bi ndax ñu ngi ci taxriij ba léegi <coughs> euh, euh, al imaam Abu Isa al imaam Abu Isa déglu at-Tirmidhi wax nañ la bokk nañ ko solo al imaam Abu Isa rahmatullah alayhi xam nga sànq ñu nga indi na ko ci abwaabu sifatil janna rasulillah sallallahu alayhi wasallam baabu ma jaa fi ru'yati rabbi tabaraka wa taala mais indi na ko abwaabu tafsiri tafsirul qur'an an rasulillah sallallahu alayhi wa sallam babun wa min surati yunus al imam abu isa ci ñaari bërëb yi la ko ni léegi nag bu njëkk biñ la wax mooy abwaabu sifatil janna dane hadathana muhammad ibn bashar dana nettali suñu sëriñ di Muhammad ibn Bashar ibn Usman ibn Dawud ibn Kaysan al-Abdi Abu Bakr al-Basri al-Hafiz ñu xame ko woon ci Bundar di sëriñu waa kutubu sitta gane àddina 167 génn àddina 252 rahmatullahi alayhi qala mu ne haddathana Abdurrahman ibn Mahdi gis nañ ko sànq qala rahimahullah haddathana Hammad ibn Salama gis nañ ko sànq an Thabit al-Bunani gis nañ ko sànq an Abdurrahman ibn Abi Layla rahmatullahi alayhi an Suhayb an an-nabi radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi qawlihi lilladina ahsanu alxusna wa ziyada qaala ida daxala ahlul janna foofu dane yo Seydina Suhayb bi daan di jële ci yonent bi alayhi salaam fekk mu leen di leeralal aaya boobu nekk ci suuratu Yunus ni lilladina ahsanu ñeel na ña nga xam ne ñoo rafetal waaw dëkk woon rafetal alxusna la gën a taar ndax hal jazaa'ul ihsaani illa al ihsaan fa bi ayyi aalaa'i rabbikumaa tukazzibaan waaw boroom bi ne hal jazaa'ul ihsaan est lu rafet nekkul lu dul lu rafet waaw est-ce ñi nga xam ne ñoo doon sonn ci kaw suuf ngir yàlla tumuranke ngir yàlla même bu dee ñu ngi ci biir mbooloo yi ñu tumuranke ngir yàlla de di dellu ci seen borom seen borom kese lañuy ñuy gis est-ce que ñooñu moos borom bi ci mbaaxam kese rek mu fay leen ci ngëneelam la gën a baax yow mal qiyaam muy aljana daara karaamati ah kay waaye wa ziyaada ñu am ak ndollent loolu nag la yeneen saa saa doon mu ne qaala mu ne idaa daxalul jannatil janna naadaa munaad gis nga waaw fii naadaa munaadin la wax fàttalikul ah nidaa atir li ahlil janna waaw fii gis nañ ci ñaata gis nañ ci fii ci riyaat bi ñaata nidaa at lañ gisoon bi ci buntu bii ñu nekk. waaw waa àjjana buñ duggee àjjana ah, hadith sayna Abu Sa'id al-Khudri 1892 ñu ngi koy rappelé bari yépp waaw ida daxala ahlul jannati aljanna yunaadi munaad anna lakum inna lakum an tahyaw wala tamutu abada wa inna lakum an tasihhu fala taskamu abada wa inna lakum an tashibu fala tahramu abada wa inna lakum an tanamu fala tayasu abada voilà nidaatu rahman li ahlil janna waaw nidaatu rahman li saakini ahlil jannati war ridwan waaw wala daaril salaami war ridwan waaw wootey borom bi borom bi fees dëll jërmale bi muy woo way dëkk ña nga xam ne ñoo dëkke kër ga nga xam ne mooy këru teraanga ak ngërëmu borom bi mu ne leen yéen waa àjjana woo leen mun naa di mun ba bu at yi woote te koog nee nañ la koog mooy borom bi tabaaraka wa taala li gën a dëgër ñeel na leen ngeen dund te du ngeen faatooti ba xaw ñeel na leen ngeen wër dootu ngeen woppati ba faw ñeel na leen ngeen ngeen ngeen ngeen nekk ay ah ay jeune du ngeen nekk pa mukk du ngeen màgget waaye ñeel na leen ngeen di bànneexu dootu ngeen am li nga xamante ne falaa tay asu falaa asu abada dootu yeen am jundugu eh, falaa tay asu weñ sa du leen dalati abada ñu ngi hadith 1893 non 94 Sayna Abu Sa'id al-Khudri xam nga bi ñu wax naan quatre mille huit cent quatre-vingt-douze Seydina Abu Sa'id la war ak Abu Hurayra bii yeneen saasam mu ne yeneen saasam nee na inna allaha yaqulu li ahlil janna ya ahlal janna fa yaquluna labbayka rabbana wa sa'dayka wal xayru fi yadayk waaw yéen waalul janna ne leen ndax gërëm ngeen ñu ne loolu duñu gërëm borom bi jox nga loo xam ne joxoo ko kenn ci sa mbindeef yi mu ne ndax duma leen jox lu gën loolu ñu ne ko lu gën loolu mu ne uhilla alaykum ridwaan yi waaw damay wàcc seen kaw sama ngërëm dootuma leen mere ba faw beneen woote nag mooy bii <laughs> waaw ma ne mooy bii mooy hadis bii même bu dee ci imam bi imaamu Nawawi énu jëndiwul jëndiwul terme imaam Muslim yi mais loolu mooy hadis bi même hadis bi la même xew-xew bi la Seydina bi moo ko nettali waaw radiyallahu anhu mu ne yeneen saa sam di leen leeral lilladina ahsanu al-husna wa ziyaada mu ne qaala idaa daxala ahlul jannati al-janna naadaa munaad mu ne waa aljana bu ñu duggee aljana aji woote da di woo ne leen inna lakum inda allahi maw'ida ne leen am ngeen <laughs> ab rendez-vous jox na leen rendez-vous waa aljana qaalu ñu alam yubayyit wujuhana wa yunajjina min al-janna waaw wa yudkhilna al ndax leeraluñu suñu xar kanam ci defal leen leer ga nga xam ne moo tax mu ñu man a jaar siraat waaw waaw bis ba nga xamante ne nii al alaaxira day lëndëm waaw moo tax naafiqi keroog bi doon wax way ngëm yàlla unzuruna naqtabis min nuurikum qiila irji'u waraakum faltamisu nuura <laughs> waaw waaw naafiqi di wax seen ñañ doon wane ci biti ne ñoo ànd ñoo bokk pas-pas di way ngëm yàlla yi waay waay waay xool leen ñu xaar leen ñu tax xool leen ñu bu ko defee ñu man di xaar leen ñu man di nii ko di di di wall ci seen leer gi ngeen yor waaw waaw ñanaan rabbana atmim lanaa nuuranaa waghfir lanaa borom bi yàlla na nga ñu mottali suñu leer kon nag alam tubayyid alam yubayyid wujuhana waa borom bi xanaa moom leeralul suñu xar kanam yi wayu najjinaa mina noor tamu daal di ñuy muccal ci safara xaalu wayu naj wuju xanaa wayu najjinaa wayu najjinaa mina naar waa borom bi xanaa muccaluñu sumiwuñu ci safara musaluñu ci safara wayul xël na aljannata mu dugal ñu aljana xaalu ñu ne leen balaa ah kay yëpp defal na leen ko waaye des na qaala fa yukshifu al fa yakshifu xijaab borom bi daal di wuññi xijaab ba nga xamante ne moo tax nga xamante ne moo dox seen digganteeg borom bi tabaaraka wa taala ñu gis ko waaw qaala fa wallahi nee na yeneen saa ne maa ngi wàcc yàlla ma ataahum shay'an borom bi joxu leen dara ahabba ilayhim min an-nazar ilayhi lu gën a soppali ci ñoom ci gis gi nga xam ne xool gi nga xam ne moom la ñuy xool jëme ci moom imam at-Tirmidhi wax lii loolu moo tax ñu indi riwaayam bi mu ne hada hadithun mu ne lii ab hadith la innama asnadahu Hammad ibn Salama wa wa rawaa Sulaymaan ibn al-Mughiira wa Hammaad ibn Zayd haadha al-hadiith an Thaabit al-Bunaani an Abdirrahmaan ibn Abi Layla qawlahu waaw <laughs> waaw mu ne xadis bii nag imaam at-Tirmidhi Abu Isa rahimahullah innama asnadahu Hammaad ibn Salama ki nga xam ne moo ko jottali ba ci yonent bi wa rafa'ahu def ne jële ko ci ki nga xamante ne mooy saabit mu jële ci Abdurrahman ibn Abi Layla mu jële ci Suhayb bu Suhayb bu jële ci leen saa saa mu ne loolu ki ko def mooy Hammad ibn Salama waaw mu ne wara waa na ko Sulayman ibn al-Mughira Sulayman ibn al-Mughira ak Hammad ibn Zayd ñoom ñaar solo nañ xadis bi jële ko ci même personne bi moom bi ko Hammad ibn Salama jële muy Sabit ibn Aslam al-Bunani rahmatullah ala al-jami' an Abdurrahman ibn Abi Layla mu jële ci Abdurrahman ibn Abi Layla qawla mooy loo xam ne ci waxam la mooy mawquf la imaamu Tirmidhi imaam loolu la la bëgg a wax ne la ah xadis bi de bu dee Hammad ibn Salama solo na ko nii daal di koy jokkale ba ci yonent bi alayhi salaam maa ngi lay yëgal ne Sulaymaan ibn al-Mughira ak Hammaad ibn Zayd ku nekk ci ñoom ñaar jële nañ ko ci même sëriñ bi mu ko jële mu yem ci Abdurrahmaan ibn Abi Layla waxam la muy lool bu boobaa mooy waxam la bu waxu yonent bi alayhi salaam mawquuf la ci moom la yem te moom bu saxaaba sax wax nañ la deux ans après xilaafu Seydina Umar radiyallahu anil jamii ci la gane àddina léegi nag loolu la imaam al al an-Nawawi nag di leeral ci al-Minhaj lii imaamu Tirmidhi wax mu ne alxadis xadis bi hada alxadis hakada rawahu tirmidi wannasai w bnu maja w gayruhum min riwayat hamad bne salama an sabit an ibne abi layla an suhaybin an innabi sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anil jami' mu ne xadis bii de naka nii la ko imaamu tirmidi loolu wax nañ ko sànk ni ko solo wannasai imam annasai ibnu maja rahmatullah alayhim lañ ko solo we jëlu ko ci riwaya mu jaar ci yoonu hamad bnu salama mu jëlu ko ci sabit ibn Aslam moom mu jële ko ci ibn Abi Layla moom mu jëla ko ci Suhayb ibn Sinan mu jëla ko ci Yonent bi sallallahu alayhi wa mu ne imaam léegi mu wax euh, li nga xam ne moom la imaam Abu Isa wax waaw euh, kon euh, mu ne wax hada alladhi qaala lii nga xam ne moom moom lañ nettal waxu imaam at-Tirmidhi bi loolu mu wax haula yi laysa bi qaadif mooy le fait ñu ne ah mooy hadis bi kon am nañ ko ci loo xam ne dafa jokkaloo ba ci yonent may saasa am loo xam ne àggul ci Abdurrahman ibn Abi Layla alayhi léegi nag loolu la lay wax ne lii nga xam ne alladhi qaalahu haula moom la boroom xam-xam yi wax comme imam Tirmidhi ba pare jële ko ci Sulaymaan ibn Mughira eh, eh, eh, Hammad ibn Zayd ak ñooñu ñoom ñu soloo ko ci Saabit mais Eh, eh, yëkkatiwuñu ko ba ci yeneen tilaay saa saa mu ne loolu ñoom laysa bi qaadix nekkul luy jam fi sihhatil xadiis ci wérug xadiis bi mu ne faqad naa daal dinañuy jiital fil fusuuli ci eh, mooy pàcc yu njëkk yi annal mazhaba mooy ci njàlbeenu bi muy min minhaj bi sharh sahih bi annal mazhaba sahih keneen li nga xam ne mooy demuwaay bu wér bi al muxtaar bi nga xam ne moom lañ tànn alladi dhahaba ilayhi al fuqaha moom la borom xam-xamu fiqh yi dem wa ashaabul usul ak borom usul yi wal muhaqqiquna min al muhaddithin ak ñi xóotal euh, masala bi ci waa ahlul hadith wa sahahahu al xatib al baghdadi mu ne al xatib al baghdadi loolu la dëgëral rahmatullah ala al jami an al haditha mooy lii kenn hadith ida rawahu ba'du thiqat bu dee ne ñenn ñu wóor daal dinañ koy. solo muttasilan mu jokkaloo wa ba'dhum ñeneen daal di koy solo mursala loo xam ne jokkaloowul mooy àggul ba ci yonent aw ba'dhum wala ñenn ñi marfu'an mu yëkkati ko ba ci yonent bi alayhi saa saam wa ba'dhum mawqufan mu yem ci saxaaba wala mu yem ci ab taabi'in hukima dañuy net atte bil muttasili ke loolu lu jokkaloo bil marfu' loolu la ñuy jox priorité li annahuma lu tax ziyaadatu thiqa yokku euh, ku wóor lañ te ñoo ñu wóor hiya maqbula inda al lu ñuy nangu ci jamaahiru al ulama al min kulli tawaif ci mbooloo yëpp wallahu a'lam borom moo gën a xam am na ñuy contesté côté bu mel nii ci imaamu Nawawi bon moo tax comme ni mu wax mooy du du ijmaa nag voilà waaw <laughs> ah, mooy du ijmaa am na ñoo am na jàpp ne non il faut voir voilà il faut voir euh, parce que bu dee dañuy xool est-ce que euh, loolu euh, am na lu koy dëgëral que ne bi moo gën a dëgër waaw mawquuf bi. waaye ku luñ ci man di demee mooy xadis bi moom même ñi nga xam ne loolu mooy seen mazhab sax xam nañ ne te d'accord nañ ne xadis bi marfon bi dëgg la wér na wallahu ta'ala a'lamu bis-sawab wa ilayhi al-marji'u wal ma'ab kon buñ paree kon ci taxrib bi noonu ñu àggale kon ñu jàll ci jàngat bi ci xam ne mooy bu deuxième bi bi ci